noonu te doo yow léegi fii moo <laughs> saay moo neex de après xaybar ah, yow kan moo la ne xadiis bii nga wax sey naa Muaz bi newuloon avant xaybar ah kan moo la ne nekkuloon avant xaybar nga ñëw bëgg cee tiiram leçon ma ne la de tiiraw ma ci leçon dama ne la après xaybar yonent ma lay saab saab ak saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon war mbaam ah léegi waxal waxal joxe fi benn exemple benn man la waa benn comme que dañuy bañ a yàggal benn xoolal li Seydina Abdullah ibn Abbas wax Seydina Abdullah ibn Abbas 30 mois kese la nekk ak yonent mi alayhi salaatu salaam 30 mois papa pëng yokkuwul wàññeekuwul Seydina Abdullah ibn Abbas si 30 mois 30 mois la dund la nekk ak alayhi salaatu wassalaam waaw maa ko wax mu ngi fan la gisoon nañ tarjama léegi nag kañ la kañ kañ kañ la juddu ak fan la juddoo aneb embargo ba aneb embargo ba bañ leen embargowee waa Quraysh ca Shi'b Abi Taalib moom fa la juddoo ane boobu la juddoom Seydina Abdullah ibn Abbas année bi sayyidatu Xadiija génn àddina ñoo Abu Taalib ci embargo ba moom ci la dugg ci la ci la après trois ans lañ ci teg Makka yonent mi alayhi salaam daal di gàddaay yi moom mu nekk fa ak baayam al-Abbaas nekk fa nekk fa ba nii nii ñuy wax nekk septième année bi Xaybar ñoom ñu nga woon fan ñu nga woon Makka Eh, nettali eh, bi ñuy gis eh, Seydina al-Hajjaj ibn Ilaat ibn Ilaat bi ñu doon gis keroog <laughs> Xaybar bi mu nee Yonent mi alayhi salaatu may ma ma dem Makka waaye nag dama fa bëgg jël jëli sama alal mais di ma permettre ma wax ci yow lu dul noonu Yonent mi alayhi ne ko waaw ba mu demee wax waa Makka ne leen laqad ji'tukum bimaa yasurrukum dikkal naa leen ci loo xam ne moo leen di bégloo qutila asxaabu muhammadin ca waa xaybar fekk waa Makka saa buñ xëyee saa buñ kiiwee nekk ci biti yatala yatalaqawna al axbaar min ar-rukbaan di daal di fortaatu ay information yu jóge xaybar ci convois yi jóge yiy dugg Makka Seydina al-Hajjaaj ibn Ilaat ba mu ñëwee wax leen lool ñu kontaan kan la fa fekkoon ci mbokk yonent ma saa saa mu wax ko mu trist lool muy Seydina Abbas kon ba léegi nii nii ñu nga fa woon ba fatxu Makka ñu nga fa woon mooy ne moom 30 mois képp la nekk ak yonent ma saa moom nee na euh, yonent ma saa mooy ci affaire sitra boo demee ci euh, téere xadiis yi dañ koy dañuy indi xadiis boobu ci côté boobu. pour sutra sitratul musalli waa jiy julli li nga xam ne mooy sitra li muy teg ci kanamam nga xam ne kuy ñëw war a jaar ci ginnaaw loolu ngay jaar paa nga jaar ci diggante loolu ak kiy julli pour wan la ne sitratul imaam yi mooy sitral ma'mum sitratul ma'mum mooy loolu bu ko imaam bi xasee am ñi nga xam ne ñooy ñoom la ñuy jiite ñoom garaawul nit mën naa jàll ci seen kanam nit mën naa jàll ci kanamu ñooñu garaawul mais ndax sitratul imaami lahum mooy seen mooy seen sitra imaam bi moom moom moom bu kenn moom nit ñi duñ jaar ci kanam mais bu dee daam ñu muy jiite ñi muy jiite nit ñi mën nañoo jaar seen kanam mais waxuñu ko nag ñu def ko loo xam ne yoonu tool ndax bu boobaa yow de toute façon boo jaaree ci yaa ngi sa sa sa mbokk yaa ngi tax concentration bi amaana mu bañ mu deñ kon mooy lu man da ñàkk comme jàkka ji fees nga ñëw mu am benn salle ca biir wala nga gis place fële kenn newu fa te il faut nga jaar ci kanamu ñooy mën nga jaar ci seen kanam mooy jarul nga yow muy jaar sa kanam nga koy puus parce di doxal lan xadiis bi ne euh, képp koo xam ne booy kuy julli am euh, nit daal bëgg ñëw jaar kenn ci bëgg jaar ci kanamam ak sitram na ko yonent ma la sa am ne fal yat fa na ko puus na ko puus bu bañee mu xeex ak moom ndax kooku seytaane la mooy jëfi saytaane la def ci di tamarrut di di rebelle wu ci li nga xamante ne mooy lii nga xam ne mooy jàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam mooy bu mu jaar ci kanamu kii mu fiy jaar loolu yow bu dee loolu mooy bu dee yow kese la wala imaam bi mais pas bu dee dañ lay jiite ki lay jiite moom bu xasee am loolu yooyu na mën nañoo jaar sa kanam moo tax. bu dee daa am femme buy togg te il faut mu jaar foofu den togg gi waaj a xëm ma wax lu neex fayen yi ah saay soosu fayen yi moom bu boobaa les fayen man ngeen a jàll ci kanamu ñi nga xamante ne ñooy ñi ñuy jiite après daal di dem yëngalaat seen soos bi ndax bu de toute façon seen xuchon moom boo moywul fa <laughs> allahu bari yi duñu xam li ñuy wax ndax soos bi soos baa ngay xëm nañu bu ñu bu ñu mënee <laughs> mënoon sëlmal dem kii bi sax nañ ko def <laughs> ñoom lekk lu màgg la fa ñoom ndeysaan <laughs> mooy par exemple kooku set fayen la wala su fayen la moom mën na jaar ci kanamu ñooñu mooy ñi ñuy jiite bu dee foofu rek la mën a jaar bu dee moom julliwul comme femme boo xam ne julliwul mën na jaar seen kanam ngir àgg ci waañ wi mën a lijjanti yooyu ndax am na solo léegi Seydina Abdullah ibn Abbas ci xadiis yooyu lii wane ne lool mën naa ne mooy kene dane <laughs> yonent ma lay sarsam lool Mina la woon Makka googu la woon fa buuru Makkay foofu mu ne dafa ñëw fekk yonent mi alei satu salaam di jiite saxaaba yi radiyallahu anhu mu ne fa jitu ala ximaarin lii waqat naa hastul ihtilaam fekk maa ngi doora mu ngi dugg ci période jamono ji nga xamante ni ci lay nu mu tudde hmm, nekk majeur ci lay commencé di te loolu mooy treize ans yi te treize ans yooyu ci année boobu la yonent mi alei satu salaam génn àddina mooy lan mooy lan xajjatul wadaa mooy bi yonent bi alei satu salaam doon doon ajuk li naan ajuk tàggatoo gi jamono jooju la woon Seydina Abdullah ibn Abbas ne damaa ñëw yonent bi alei satu salaam di julli di jiite ñi nga xamante ne ñooy saxaaba yi maa ngi ñëw yor sama benn mbaam yéeg ci sama mbaam boo xam ne fekk man maa ngi doon door a am maa ngi doon door a jege di majeur nee na ma jëw romb baado saf jaar ci lenn ci sàppe yi seen kanam après daal di koy yeew daal di commencer mën a julli ma ne la voilà <coughs> te bi ñuy dem ay fatu màkkam na ñoo xam ne mbaam lañu yor kon léegi leer nga li wane ne kon te loolu mooy mazhabu imam Malik Maliki rahmatullah alayhi te loolu mooy li gën a dëgër ndax ñoom ñoom ñoom ñoom lépp luy dund luy dund ñoom dafa te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër bon léegi nag yooyu am na yeneen masala yoo xamante ni bon fii du bërëb bi te ñun côté mbaam lañ nekkoon moo tax mbaam kese lañuy ñuy traité voilà ndax ba ci ñoom ñoom mbaam xuux daal li ëpp ñoom lañ ne mbaam xuux moom bokkul ci kullu hayyin taahira lépp luy dund lu nekk dafa laab ñoom ñoom loolu lañ ci génne ndax lan aay yi naan yi tere al mayta xurrimat aleykumul mayta mafhumul muxaalafa bi mooy lan bu ne dañ ñoo xaraamal te tamit mu nekk loo xam te xam nañ ne lu xaraam lu ne day nekk loo xam ne najis la mooy minal mat'umaati ci li ñuy lekk ah kullu xaraamin minal mat'umaat fa huwa najis lépp loo xam ne lu ñuy lekk la lu xaraam mooy dafa nekk loo xamante ni dafa sobewu sàngara dafa xaraam yi ñuy lekk ka naan la non oui dafa sobewu mooy bu la laalee sa yére da nga koy raxasi wala mu yaar sa yi sa yaram walla fi ngay jullee yàpp mbaam sëf dafa xaram no waaw kon yàpp bi ci boppam loolu najis gis nga lool yàppu médd dafa xaram no wii kon najis kanta animal bi ci boppam kullu hayyin taahir bépp animal buy dund bu nekk dafa nekk loo xam ne lu laab la te li koy wane mooy mafhumul muxaalafa boobu mat alaykumul mayta suñu borom bu ne xaraamal nañ leen ci li nga xam ci yéen seen kaw li nga xam ne mooy médd yi kon lépp lu dul médd dañ ciy xame ne kon lu dee luy dund mooy yi dee yi dund mooy day nekk lu dagan day nekk lu laab bokk day nekk lu laab pas lu dagan léegi kon muñ gisee kon mbaama ngoog kon gis nañ mbaam voilà euh, te yonent bokk na ci alalam yi mbaam yoroon na ci boo demee ci boroom xilaas radiyallahu moo mu koy cité alalam yeeg ñaata fas la amoon ak yu mel noonu voilà léegi euh, kon kon masalaay mbaam léegi mu des beneen affaire mais léegi euh, neefarey mbaam nag neeferey mbaam nag dañ naan la bon neeferey mbaam dafa sobewu dafa sobewu mooy ma mbaam neefareem dafa sobewu wuteeg la neefaree xar ndax lépp loo xamante ne bépp animal boo xam ne lekk yàppam dafa dagan ay neefarem du sobe ay neefareem du sobe te lool li koy wane mooy li yonent ma lay saat-saam waxoon uraniyiine yi te xadis boobu tuddoon nañ ko fu mag ah qissatul uraniyiine gis nañ ko voilà xadis sayna anas boobu ibnu malikir radiyallahu anhu te mu nekk ci saxiixayni ñoom ñi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dañoo ñëwoon ij tawul Madina faj tawul Madina dañu ñëw Madinatul Munawwara ala saakin afdalu salaatu wassalaam ay mbooloo ci Ukkal min Ukkal ak ñoom Usayya ñooñu ak waa Urayna Euh, ñu ñëw fa def benn délégation ne dañoo tuub si lool après ñu de biñ nekkee foofu tuuti après ñu commencé eeru Medina bi bon mooy changement climatique bi tax ñu commencé feebar ak foofu ni ngelaw li meloon ñu daal di commencé feebar yonent ma lay saat sam daal di leen yóbbu euh, boole leen ak ki nga xam ne boo ko doon sàmmal ngir mu ne leen ngeen ñu dem ci àll bi bu ko defee mu daal ñu dem foofu changer air bu ko defee mu jël mu rattal leen ci gëléemu gëléema mi après boole ko ak seen saw sawu giléem yi jox leen dinañ wér ñu def ko wér ñu daal di rey alee ñu sant buur yàlla dool leen njëkkal yonent mi alei saatu salaam mais euh, fayuñ naar bi xoromam ñu daal di rey ki nga xamante ne mooy sàmm daal di jiital sàmm bi mi alei saatu salaam daal di jiital li nga xam ne mooy gétt gi kii yee du yomb xabaar bi ñëw yonent mi alei saatu salaam daal di digle nañ leen topp ñu jàpp leen daal di ba pare bi ki biñ jàppee euh, sàmm bi rey bu neex ci lañ ko rey dañ koo jàpp bënn bët yi daggaate bënn bët yi lañ def rey ko yonent mi alei satu salaam def leen pareil pendre leen biñ leen jàppee kon loolu dañuy wan la fait que ñoom mu mu boole ndax giléem xam ne dañuy lekk lan yàppam yonent mi alei satu salaam ne ay tuur ndoxam nañ ko boole ci li ñuy fajoo te moo ne woon buur yàlla deful joo xamante ne ni maa ja'ala Allahu shifaa la shifaa ummati ala fii xaram ala ma xarama alay suñu boroom alayha suñu boroom deful luy xam ne mooy luy faj sama xeet defu ko ci loo xam ne da ko xaraamal kon bu ci la ñuy xamee ne bu doon ne kon tuur ndox lu ñuy lekk yàppam comme géléem dafa xaraam kon yonent bi alei satu salaam du ko def médicament ba banaan faj jo boole leen kook soow mi ñu faju kon mooy ne bépp animal boo xam ne lu ñuy lekk la mooy li nga xam ne mooy génn ci moom loolu day nekk lan loo xamante ne ni loo xamante ne nii lan loo xamante ni nii lan waxam daa laab la moo tax bu boobaa bu dee bu gëléem bu xar looloo tax mu ne sallu ala marabidil ghanam wala tusallu ala marabidil ibil julli leen ci géttu yi nga xam ne mooy xar yi te géttu xar yi lu fay ne géttu xar-xar buy bu bu bu bu waree dem toilette bu waree def faire ay besoin am day dem ci toilette yi non fa mu ne lay kii gétt ga mais falay falay falay falay kiiwe falay neefare falay gaanuwaay falay def yépp te yonent mi alei sat salaam nee na leen foofu waaye bu leen julli ci bu géléem bu géléem nga yow kon sa règle bi baaxatul ñu ne non non moom nee na fa inna xuliqa min shaytaan ndax géléem dañ koo bind ci shaytaane mooy parce que ne ci boppam mooy shaytaane mais dafa am jikkoy shaytaane lu yor mu ne xanaa gisoo ni muy cëppi cëppee bu meree te tamit day denc mer jamais mu baal la gis nga bu la jekkoo bu la wéqee ci bopp boo mayul laabisi na nga jëm voilà jikko yooyu nag ku mel noonu nga fay jullee c'est pas prudent et c'est pas kii man nga fay jullee sëgg ndek am nga loo ko mas def mu bàyyi ba nga sëgg allahu akbar sujjóot mu daal di lay wéq nga jaare fa dem dem dem dem barzax kon loolu la kon sa wax ji kon teel ngaa défiler wu ah faut pas se défiler aussi vite non faut pas se défiler aussi vite mahlan mahlan ruwaydan ruwayda ndànk ndànk rek léegi kon bu ñu xamee loolu euh, kon neefare léegi ma waa léegi kon léegi yow ñëwal suñu mbaam mi neefare mbaam nag nga ne la mbaam daganut léegi kon mais man na mënuñ ko def tos fumier def ko yóbbu ko ci tool yi dañ naan la mën naa nekk mais mais bu boobaa beneen question mooy posé wu beneen question mooy posé wu c'est non foog naa fii duñ fi kii ndax parce que parce que parce que affaire bi parce que non dafa nekk ay masala yoo xam ne il suffit nga dugg ci benn mu ubbi yeneen euh, euh, par parce que day indi ndax loolu day indi masalaam est ce que mën naa koo jaay kon xam nga ku mel ni Hanafi yi maa alayhi malgré ñoom jàpp nañ lool mais dañ ne affaire bi daal saa yi loolu mën nañ koo jaay ndax am na njariñ am na njariñ pour nit ñi tos boobu noonu di jóge ci kiiwu neefaree mbaam yi mais dafa am njariñ te comme que njariñ lee ngi fi loolu mën nañ koo jaay alors que loolu kenn du ko jaay mooy man nga koo man nga koo jël nag daal di koy joxe ndax léegi xam nga loolu yeneen day wi yeneen masala quoi mooy tamit est ce que man nañoo di di di noo mais nañ ko bàyyi non nañ ko bàyyi parce que loolu buñ ci duggee euh, laa suñu heure bi sax weesu na mais bon kon nañ def deux heures ah mais mais masala bo masala yi dañ koy bàyyi ndax il suffit nga wax ci benn xam nga waxaguñ soow mi soowu mbaam mooy mooy yooyu yeneen affaire la yoo xamante ne nii buñ ci xasee dugg après du jeex quoi mais comme que fii daal euh, li ñu fi amaloon solo moo yonent mi alayhi salaatu salaam kon keroog xaybar bon am na yuñ ci jot a ramassé keroog xaybar kon la tere yàpp xa ki mbaam sëf te gis nañ tamit li taxoon kon mu tere ko ay la bi.